nga xam ne mooy wax xew-xew waa banu nadir nga xam ne mu ngi xewoon ci ñeenteelu at bi ginnaaw gàddaayu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ginnaaw ghazwatu uhud ak ghazwatu hamra al ci la xew-xew bi xamooñ ak sariyatu rajia loolu lépp loo ci la xewe woon muy xew-xew bii nii loolu mooy li gën a dëgër ci li nga xam ne moom la xam-xam yi rahmatullahi alayhim wa même bu dee ne dégg ngeen ci jotaay bee weesu ñu la doon wax liñ jële ci al imam Zuhri mu jële ko ci Seydina Urwa ne mu ngi amoon ñetti weer gin ñetti juróom benn weer ginnaaw ghazwatu Badrin waaye loolu insha allahu taala ginu la dëgër comme ni nga xamante ne noonu la ko ko mel ni ñoom al imam Ibnul Qayyim daal leeralee ci Azzad rahmatullahi ala al jami' kon nag ñu dugg ci saar bi mu ne bismillahi irrahmani irrahim suñu boroom ne bismillahi mu ngi ci turu boroom bi di allah arrahmaani te fees dell ak yërmande arrahim te yërmande yaatu lay tàmbale mu ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard mu ne sabbal na ngir boroom bi tabaraka wa taala ma fi samawati lépp lu nekk ci asamaan yi wa ma fi l ard ak yi nekk ci suuf yi wa huwa ta borom boo bëri lépp di sabbal di allah al-aziz mooy ki noot ci nguuram al-hakim mooy ki xerañ ay attede huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwal al-hashr mu ne moom boroom boo bële huwa moom alladhi mooy ki nga xam ne akhraja moo génne alladhina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi min ahli al-kitabi ta bokk ci waa ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom joxe woon joxoon téere muy yaawuur yoo yële yahuudu banu nadir yi min diyaarihim génne leen ci seen suuf sañu dëkke woon foofale ca Yasrib li awwalil xashri loolu nag moo doon bu njëkk ñu dajale leen ñoom ñépp daal di leen génne noonale lool mu ngi dooroon a xew ci ñoom ndax ba mu leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu leen di génne ñu ne ñoom d'accord nañu léegi génn ba bañ gisee ne amatuñ pexe goo xam ne moom la ñuy def ñu ne leen ñu ne mu ne ko mu ne ñu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko fu muy jëm mu ne leen adriat ak fi nga xamante ne nii mooy asham ñu daal di dem fi nga xam ne mooy ñenn ñi daal di dem xaybar ñenn ñi daal di dem adriat ay réew la yay gox la yu nekk foofu la ca sham ci sirigu magga foofu la ñu dem ñeneen ñi taxawu jaar feneen ku mel ni ñoom Huyay ibn Akhtab Kinaana ibn ak ak ñooñële ñoom ñoom ñu daal di dem fi nga xamante ne nii mooy fi nga xam ne mooy xaybar kon nag mooy suñu borom ne maa leen génne njëkk mu nekk nag njëkk buñ leen di dajale ñoom ñépp génne leen waa danantum ñoom de yaakaaruñu woon ñoom yahuud yi ci ma danantum yéen jullit ñi masu ngeen a njortu ko ne an yaxruju ko ne bés ñi dinañ leen dinañ génn fii de si suuf si di madinatul munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam wa zannu annahum maani'atuhum husunuhum min allah waaye yéen de masu ngeen a yaakaar ne ñoom dinañu génn waaye ñoom it mas ñoom ñu jàppoon jàppoon amoon kóolute jàppoon ne am nañ certitude que ne mooy yaqiin am lu leer nañ ñu jàpp ne ñoom daal maani'atuhum ndax dañ leen a xame woon tata yu baax ak ay arme yóg yoo xam ne moom lañ amoon nga xam ne dañ koo bare woon ñu leen di coow ci réewu arab yi ñoom ñu foogoon ne nag lool nag xusunuhum min allah mooy liy dox seen digganteeg mbugal mi leen boroom bi nar a teg ci génn leen ñoom ñu jàpp ne daal alal ji ñu am ak li nga xamante ne nii mooy seen tata yu baax yi seen kër yu baax yi forteresse yi dina tax kenn du leen fi mën a jëlee te tamit dinañu mën a défendre seen bopp loolu la ñuy ñortoon allahu min haythu lam yahtasibu suñu borom nee na ma dikke leen borom bi dikke leen foo xam ne yaakaaruñ ko woon mooy génn leen foo xam ne ma suñoo yaakaar ne dinañu génn de wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba suñu borom nee na ma ma sànni ba ma koy def nag damaa jiital sànni ci seen xol ya ar-ru'ba ragal ñu ragal jullit ñi lool bañ xamee ne fii de moom caaf na ndax mënatuñoo def leneen mooy ñañu doon wax ni li ñañu jàppale ci naafiq yi gisuñu leen te jullit ñi ngi commencé di yàq suñu alal alal yi suñu tool yi nga xamante ne tàndarma yi nga xam ne mooy suñu lépp mooy suñuy bët ñu commencé di ko daggaka taal léegi nag ñu daal di ragal nag ci seen bakkan jàpp ne dinañ leen faat yuxribuuna buyutahum keroog nag ba ñu xamee ne nag dañoo war a génn lan lañ doon def yuxribuuna ñu ngi doon gental di yàq jàpp di toj buyuutahum di ko di ko di ko yàq bu buyuutahum seen kër ya ak seen dëkkuwaay bi ay aydihim ci seen loxo ya wa ay aydil mu'miniina waaye jullit ñi di leen ci jàppale ngir wan leen ne bu leen yaakaar ne seen kër yi wa tax ñu génne leen fi soxlawuñu ko di ko toj di toj tamit ñoom it seen buntu kër yi fuñ ci njëkk dugg rek daal di toj yàq comme ñoom léegi nag suñu boroom nag ne fa'tabiru yaa bu absar fatabiru ay woy leen ci xabaar bii xew la histoire bii nii xew-xew bii yéen boroom xel yu ñaw yi yéen boroom gisu bët yi bëtu biir yi tey xalaat na ngeen xalaat ci lii de te di ci jànge xam ne boroom bi mooy ne loo am am doole ci kaw suuf nekkal yàpp doole ci kaw suuf bul jàpp ne yow rëcc nga boroom bi ba mu soxlaa daal di lay teg mbugal yow yàpp nga ne sa F-16 yi nga am sa bomb yi nga yor sa li nga xam ne missile intercontinental yi nga yor bul foog ne loolu noonu man na laa mooy man naa tax yow ba borom bi bu la bëggee bu bëggee mbugal sa yooyu la nga yor tax ay bouclier anti-missile nga foog ne borom bi bu la bëggee mbugal duma la jàpp ngeen ne loolu mos man na ci loolu dara kon nag watabiru na ngeen xalaat da yeewu tey jànge yaa ulil absar ci xew-xew bi yéen ñi am bëtub gis yéen ñi am biiru ba bët boo xam ne bët la buy gis bëtub xol yéen boroom xel yi walawla an kataballahu alayhimul jalaa la azabahum fid dunya suñu borom ne gis nga bu ma bindul woon bu doon ne damaa dogal walawla alayhim bu doon ne borom bi dogalul woon ci seen kaw ñoom waa banu nadir yi ci yahuud yi aljalaa ak ne dañ leen di génne ñoom ñépp ñu daal di dem wallahi bu doon ne boroom bi nee bu doon ne lool du dogal bu njëkk bu ma bindoon ci ñoom la ak azabahum fi dunya kononte kon dinaa leen mbugal fii nii ci kaw suuf fii nii laata ñuy génn tey dinaa leen fi mbugal mbugal mu tarte du ñu génn de mooy mbugal moo leen di dal mu gën a tar génne gi ñu leen génne mooy ci kenn du leen faate noonu wala hum te dina leen ñeel fil axirati gis nga bu ñu génnee fii ba dem fu ñu man di dem ci kaw suuf bés bu ñu faatoowee ak noonoog yàlla ak bañ l'islam ak nekk ci seen kéefër boo gëla muy nekk yahuud yoo xamante ne bañ li nga xam ne moom la suñu borom wàccee ñooñu dina leen ñeel ja mbugal moo xam ne du ñu ko xëccoog kenn fil axirati ci àlaxira azabun naari mbugalum safara wooy bër bëri tey tàkk mu ne zalika boo gisee nag lii ma leen teg mooy génn leen seen kër yi seen dëkkuwaay yi bi annahum mooy ne ñoom shaaqullaha wa rasulah dañoo wuuteeg yàlla boroom bi tabaaraka wa taala wa rasulahu ak ndawam bi alayhi salaatu wa salaam mu leen yónni ne duñu ko gëm. waaye dara doy lu ñu wax ak moom duñ ci respecté dara te dara lañ ko dul gëm te ndax seen téere yi kat waxoon na leen xabaaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ñëwee ngir ñu gëm ko waaye ñu daal di di wuteeg borom bi tabaaraka wa ta'ala wa man yushaaqi llaha fa inna allaha shadiidul iqaab suñu boroom nag ne mbir mii ma leen teg nag bugal mii bu kenn foog ne pour ñoom kese la lii règle la boo xam ne bu général la wa man yushaaqi llaha képp koy tabaaraka wa taala ci ay atteem ay dogalam ak yooyu nga ne yow daal di nga foñu bañ li borom bi digal ak lim leen ne tegli tegu leen ci nga ne maa bañ lu ma neex laay del na leer ne kooku fa inna allah na xam ne borom bi nga ko séqal shadiidun iqaabi ko tar mbugal la de suñu borom nag ñëw di wax nag di nettali keroog bi nga xam ne ci la jullit ñi di dagg li nga xam ne mooy tàndarma <coughs> mu ne maa qata'tum min liinatin mu ne lépp loo xamante ne nii yéen dagg ngeen ko min liinatin ci garabu tàndar may waa banu nadir yi aw taraktumuha qaa'ima wala ngeen bàyyi ko mu taxaw garabu tàndarma yi ala usuliha ca seen seen cosaan mooy defu ngeen ci dara fa bi iznillahi lu ngeen ci def rek am ngeen ne am ngeen ci ndigalal seen borom wali yuxziyal faasiqiina borom dee ko def ngir nag gàcceel waaye ñàkk génn topp yi di yahuud yi nii ndax bañu koy def di dagg ñeen ña dem yahuud yi naan ah yow Muhammad alayhi salaatu wassalaam yow yàllaa la yónni nan ngay yàq ci kaw suuf mbax ngaa gis ko yàlla yónni muy yàq ci kaw ci jullit ñi nag ñoo ne ah waaw ñun est ce waxuñ dëgg sax de ñoo bàyyi li ñuy def suñu waroon ne leen ma ne man wàcc sa aaya bii ne leen saar bii ne leen lu ngeen ci dagg rek maa lii na liinatin lu ngeen ci dagg ci tàndarma yooyu wala ngeen bàyyi ko ma ne ci cosaanam maa leen ci jox ndigal lu ngeen ci def noonu la wal yuxziyal faasiqiina ngir tamit kàccooru yahuud yi daal di nekk ñoo xam ne ñu ñuy gàcceel lañ